bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu santee yàlla subhaanahu wa taala julli ci lunt bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu borom mu nangul nu sunu koor nangul leen noo ngi del siwaat ci jotaay yi tey war a nekk suñu juróom-ñaar lu jotaay bi weesu ñoo ngi taxawoon ci hadis bu am solo bi nga xam ne sunu borom tabaaraka wa taala mi ngi ciy wax ak ab jaamam di ko won ne ca àdduna la nga daan leble lañ lay fay fii yow daa wóoseetu ko feebar moo tax sa jaaxle gii dana yéex a dañ moo tax nga dégg hadis bi ne ko yabna aadam maritu falam taudni yow doomu aadama dama feebaroon man yàlla sa boroom te seet si wóoma waa ji ne ko yaa rabbi kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin naka laa lay seet see ci sa feebar te yaay boroom bindeef yi mu ndax yow da feebar xaala ama alimta anna abdi fulanan marida fa lam ta'udhu de yëgoon nga ne sama diw feebaroon na seeti woo mu ne ko waaw diw de yëgoon naa ca koñ ba ne feebaroon na yàgg na sax hôpital principal waaye seetiwuma ko woon ba ni mu génn àdduna mu ne ko ama alimta annaka la uttahu la wajadtani inda xanaa xamoon ne soo seeti woon danga ma fa fekk soo ko seeti woon da ma fa fekk loolu li muy tekki kon ndekete mooy ki feebar bi nga koy seeti boo demee yaa ngay fay fay fekk yàlla subhanahu wa taala ama alimta annaka law uttahu la wajadtani inda xanaa xa nga xam moos ne boo ko seet si woon da ma fa fekk kon benn ngoog mooy la nga daawul leble duñ la ko fay sa jaaxle gii tey li la ko yóbbe mooy daawoo seeti ko feebar mu ne ko yab na aadam istad'amtuka falam tut'imni euh, sàkkoon naa ci yow lekk xaaraan naa la nga siis ma ah mu waaw xaaraan naa la nga siis ma yab na xaaraan naa la nga siis ma ñëw na sa kër bëgg añ nga siis ma ne ma tey duñ sóor añ ñëw naa sa kër bëgg a reer nga ne ma dañoo fande ñëw naa sa kër bëgg a nga ne ma dañoo sereti ci bant ah qaal yaa rabbi kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin naka laa lay joxe añ mbaa reer mbaa ndékki te yaay borom mbindeef qaal ama alimta annahu istad'amaka abdi fulan falam tut'imhu yow de xam nga ne sama jaam sàngam sàkku na ci yow wala boo xaaraan na la nga siis ko ama alimta annaka la wajadta zalika indi mu ne xanaa xamoo ne boo ko joxoon mu lekk boo ñëwee tey lekk googi nga ko joxoon fii nga koy fekk ci man ya ibna aadam istasqaytuka falam tasqini yow day ñaan naa la ndox mayoo ma ya rabbi kayfa usqika wa anta rabbul alamin naka laa lay joxe ndox ngay naan te yaay borom bindee fii mu ne ko istasqaaka abdi fulaan falam tasqi sama jaam sàngam ñaanoon na la ndox mayoo ko ama alimta annaka law saqaytahu la wajadta dalika indi boo ko joxoon ndox boo ñuy fekk ko fi hadis bi mbokk yi muslim moo ko nettali ñu jële ko ci abu hurayrat radiyallahu anhu mu def ñetti yëf yu am solo mooy seete ko feebar jox nit mu lekk jox nit mu naan ndeke boo seetee ku feebar fa ngay fekk yàlla subhaanahu wa taala boo joxee nit mu lekk boo faatoo boo demee fekk yàlla ubal la lekk ga boo joxee nit mu naan boo faatoo boo demee fekk yàlla tegal la fa naan ga waa jii nag moom daaw ko def mu ñëw nag jaaxle gi tax yii moom li ko jaaxaloon mooy buy def loolu naka lay defale yàlla loolu sunu borom di ko wan ne boo ko defee mën ko defal hadis bi nag bokk imaam Nawawi indi rahimahullah la waral mu indi ko mooy temu bunt bi te mooy seeti ko feebar ndekk tol na noonu ñu jële ci abu muusa radiyallahu anhu mu ne yonente ba sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne uudul marid wa atimul jaa'i wa fukkul wa fukkul aani ñetti yëf dee leen seeti ko feebar dee leen joxe lekk dee leen fecci pas-pas dee leen seeti ko feebar allahu akbar dee leen seeti ko feebar te itam bañ koo def nii nogo yi di seetee ku feebar dem ba buntu hôpital jënd say pom ak say banana ak orange ŋàbb dugg ci biir jox ko orange joojee ka tëdd du ca lekk pom joojaa du ca lekk banaana jooje du ca lekk loola nga jëndee pom ak banana ak orange boo xooloon tableau bi nga xam ne moom lañ koy bindal wala ordonnance ba mën naa am lu sa poos àttan ne ca nga jënd ko udul marid te bañ di décoration nag ku feebar ni ma koy waxee ñëw naan ko sa feebar bi daa xew sàllaw boo demee dëkk sàngam rey na fa diw diw yooyu ku ko wax nit bu faatoo euh, am nga part responsabilité bu rëy ca ca faatoom googee waat imool jaaxi da leen jox ko xiif mu lekk waaye fukkul aani al aani nag mooy koo xam ne defe na ciy loxo dafa na ciy loxo te la ko bàyyi ciy loxo bu say pexe jógee mu mën caa jóg benn muy loo xam ne mën nga caa def intervention nga intervenir professeur jibi walla muy loo xam ne mbirum xaalis la wala yooyu nga làmb sa poos def ca fakkul aani alaani léeg-léeg sax nga dugg ci tata yi fekk fa alaani wala ci Dakar dem dikk yeeg oto yu mel ni yooyu mooy lan waa ji day fay manqué weccet wala mu làmm poosam ko fa dara bu fekkee du du ab naxekat yooyu mooy wa aani waaye li tax ba tey mu indi addis bi mooy uudul marid seeti leen ko feebar bunt bi kon mbokk yi addis nga noonu beneen boo xam ne dafa ñëwaat di fekk ci addis ya te mooy seeti ku feebar ñu jële ci Sawbaan radiyallahu anhu mu jële ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam mu ni innal muslim izaa aada axaahul muslim lam yazal fi xurfatil jannati xatta yarji qiila yaa rasulallah maa xurxatul janna qaala janaaha rawaahu muslim sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ab jullit seetee jullit bu feebar jullit aba feeti ko feebar bu ba mu ñibbisi ma nga ca banlieue aljanna ma nga ca xurqatul janna ñu ne ko luy xurqa ba mu ne xurqatul janna janaaha mooy banlieue ba <laughs> au lieu mu nekk ci euh, ci plateau Dakar plateau mi ngi ci banlieue bi nga xam ne daanaka te rek daal di ñëw agsi kon saa seetee ku feebar yaa nga foofa tuyaa bu ju réy réy na te ku fa yàgg léegi tey gaay a xam la kuñ xam bindu sa tur bu ëllëgee boo dikkee dugg fa yomb la ñu jële ci Seydina Ali karramallahu wajhahu wa radi anhu muy dégg na yonent bi mu naan maa min muslimin yaudu musliman xudwa illa salla alayhi sab'una alf malik hatta yumsiya wa in aadahu ashiya illa salla alayhi sab'una alf malik hatta yusbiha wa kaana lahu qarifun fil janna sallallahu alayhi wa sallam aliyu nee na dégg na ko muy waxtaan ñoo ko Aliou moo ko Aliou ñoo bokk baay wala seen baay yee bokk baay moom la mayoon Fatima mu jur ci alxasan ak xuseyn mu ne ko amul benn jullit buy seeti mbokkam jullitam mu feebar mu xëy seeti ko lu dul juróom-ñaar fukki junni malaaka yendu koo ñaanal su soixante-dix mille malaaka waxoon naa leen xamaguma nu ñu waxee malaaka ci tubaab ba léegi waaw wax nañ ma ko nag waaye mun ma ko prononcer <laughs> juróom-ñaar fukki junniy malaaka soixante-dix mille malaaka ñoo koy ñoo koy ñaanal professeur ba mu xëyee seete ko feebar ba baa ngoon di jot jant bi di so bu ko seetee ci ngoon gi ba tey juróom ñaari fukki junniy malaaka yooyu ñoo koy fanaanee ñaanal ba bët set mu daal am nag euh, ab tool ci aljanna mu daldi am ab tool ci aljana xarifun fil mu daal di am ab tool ci aljanna kon gis nga seeti ku feebar loolu ci yàlla di dige te soixante-dix mille malaaka ku ñuy ñaanal xëy di la ñaanal ba ngoon jot sa aajo yépp ay faju sa njàqare yëpp ay dem sa tiis yëpp ay dañ ak yu baree bari ak ñi nit ñi soxla woon ñaan te lu tax ñu ne waxuñu ne yonentu ñaana la xanaa ne wala sëriñ xanaa ne malaaka mooy xam ngeen diggante malaaka yeeg sunu borom tabaaraka taala am na ñoo xam ne tey buñ la ñaanaloon audience ca pale ba bu baa nga dem waaw am na ñoo xam ne buñ la ñaanaloon tey audience ca alxalifa euh, bu subaa nga dem kon malaaka yi nga xam ne ñoo xam te jege sunu borom muqarrabuuna yi bu ñu la ñaanalee ci suba ba ci ngoon xam naa ne sa aju yépp la benn du ca des hadis bi mujj ci bunt boobu ñu ngi ko jële ci anas radiyallahu anhu mu ne kaana xulaamun yahudiyun yaxdumu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa marida fa ataahu nabiyyu ya'uduhu fa qaada inda ra'si fa qaala lahu aslim fa nadara ila abihi wa huwa inda fa qaala ati abal qasim fa aslama fa xaraja annabiyi wa huwa yaqul alhamdulillahi allazi anqadahu min annaar alhamdulillahi allazi anqadahu min annaar rawahu albuxaari aka daw yaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anas mi nekkoon mbindaanam ca kër ga nee na yonent bi daa amoon mbindaanum yahud benn juif bu koy liggéeyal ci kër gi di def ni ni ni ni ab mbindaan ci kër di def benn bis nag sallallahu alayhi wa sallam yëg ne xale bi dafa feebar allahu akbar mu sol aw dàllam seeti ko yónneewut moom yónni bi yónneewut téléphoné wu ko aw dàllam la sol ca woyof ga dem seeti xale bi feebar loolu yaay Maodo ñun ñëpp a ko war na jàng ci kër yi am na ñuy am jànq seen kër ba ni muy bàyyi mbaa mu sigi seen tànk du jaar seen kër ndax ëppale nañ ko seen bopp kii nag moom yahud la sax bokkul ci diini ji mu feebar yonent ba ci boppam jógal boppam seeti ko allahu akbar ba mu ko seetee ndeysaan fekk ko ci lal bi mu tëdd yonent bi toog ci wetam fi tolloog bopp bi moom it daal ne ko aslim maanaam duggal ci diine jii may woote xale ba tàggu baay ja ndeysaan xool baay ja baay ja xool ko ndeysaan mbokk yaa ngi ko wër yonent bi ne ko aslim xoola moom mi ngi mi ngi daawa ba fekk ku nekk sukuraat nga di ko daawa di ko woo ci diine ji aslim ndeysaan wax ko ko baat bu woyof ne ko aslim xale bi daal di xool papaam papa ji daal ne ko defal lim la wax ati abal qasim defal lim la wax xale bi daal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah yonent daal di génn ndeysaan ma nga bég naan alhamdulillahi lasi anqazahu min an naar mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko xettali sawara maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko xettali sawara rawahul Bukhari loolu li muy tekki mooy seeti ko feebar yonent baa ngi nii di seeti ko feebar koo xam ne ki bokkul ci diine ji te xale la mu dem séen kër seeti ko salla alayka allahu ya alamal huda buntu boobu foofu la yem al imaam Nawawi rahimahullah ci fasloom bu am solo boobu wala kitaabam bu am solo boobu jëm ci wàllu seeti ko feebar ak gungeeg néew mu ñëw ci ma yudaa bihi lil marid ni ñuy ñaanale ko feebar boo ñëwee seeti ko feebar noo koy ñaanale bunt boobu ci la dugg jël nañ ci Aïsha radiyallahu anha mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam soo ko dara masaana metti wala nit ñëw ne ko dara dafa may metti wala nga ñëw ne ko man ka dama am ab góom wala nga ñëw ne ko man damaa faxaj mbaa dama damm mu jël baaraamam ba teg ko fa nga xam ne foofaa foofay metti waaw daal di fa baaraam baaraamu sànnikaay ba samp ko fay metti léeg-léeg baaraam ba ci suuf la koy samp maanaam yow mi nga xam ne damaa feebar nanga may jot mu fa baaraam ba samp ko ci suuf daal di bismillah turbatu ardina biriixati baadina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina muttafaqun ali lii la daan ñaanal ku ñëw ne ko dara damaa jot ne ko man dey sama sama dama am góom wala damaa faxaj mu samp baaraamam ci suuf daal bismillah ci turu yàlla turbatu ardina suufa sunu suuf si bi riqati baadina ci tafliti lenn ci ñun yushfa bihi saqimuna des na ci saafara ñi feebar ci ñun bi ni rabbina waaw tafliti lenn ci ñun mën naa faj lenn ci ñun maanaam suñuy taflit mën naa fajante waaw ab julit tafli moroom julitam mu faj ko kon loolu la ko daan wax bismillah turbatu ardina bi riqati baadina yushfa bihi saqimuna biis ni rabbina loolu li nga ciy dégge mooy boo seetee ko feebar danga koy ñaanal ndekete ko seeti ko feebar danga koy ñaanal boo ko ñaanalee nag te mën koo dimbale ci ordonnance ba xayul waaw boo ko ñaanalee te dimbale ko mën koo dimbale ci ordonnance ba loolu dara gën ko waaye boo fa nekk nag di indi ay temi xolo wala ay temi yeneen waaw ñu jëlewaat ci Aïcha radiyallahu anha sunu yaay ja mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam su masaana seeti kenn ci njabootam ci soxna yéeg yooyu yamsahu bi yadihi yumna da dalay raay ak ba naan allahumma rabban naasi ashfi anta shaafi laa shifaa illa shifaa'uk shifaun la yuqaadiru saqaman moom it loolu daan wax bu seet seet ku feebar bu dee njabootam muy muy fab loxo ba di raay ca saw yaram naan allahumma rabban naasi is abil ba's ashfi anta shaafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'un la yuqaadiru saqaman mu ne eh, yow yàlla mi moom nit ñi noo ngi lay ñaan nga sekkil kii feebaram bi noo ngi lay ñaan nga saafara ko ndax yow yaay saafara ku dul yow munta saafara yow yaay saafara nit saafara sa du fa bàyyi benn feebar Anas daana wax ne radiyallahu anhu yonent bi dafa waxoon Thabit rahimahullah wala boog anas moo waxoon thabit ne ko ala urqiika bi ruqiyatin rasulillah xanaa doo ñëw moccal la gu yonent ba mu ne ko aha kay mocc ma balaa mu ne allahuma rabban naasi mushibal baas ashfi anta shaafi la shaafiya illa anta shifaa'un la yuqaadiru saqaman al feebar loolu ngay wax ñu jëlee ci Saad ibn Abi Waqaas radiyallahu anhu mu ne yonent ba def ko masa seet si fekk mu feebar mu ne allahumma ashfi sa'dan allahumma ashfi sa'dan allahumma ashfi sa'dan waaw mu ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga saafara Saad yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga saafara Saad yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga saafara Saad loolu la doon baamtu allahumma ashfi sa'dan allahumma ashfi sa'dan allahumma ashfi yal yàlla saafara saadu ba mu ñetti yoon la ko wax abu abdullah uthman ibnu abi waqaas radiallahu anhu mu ne dafa ma a jàmbat yonente ba sallallahu alayhi wasallam métti dugg na ci yaramam fu yonente bi man de sama loos bi day métti wala sama mbagg mi wala nangam yonente bi ne ko daa yadaka ala allazi ya'lim tegal sa loxo fii métti ci saw yaram mu teg ko ca mu ne ko waxal bismillah ñetti yoon mu ne bismillah bismillah bismillah mu ne ko waxal juróom-ñaari yoon lii ma lay bëgg a wax a'uuzu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uxaazir mu ne ko loolu ngay wax juróom-ñaari yoon auzu bi izzati llahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uxaazir kooko wax ko juróom-ñaari yoon métit wa daal di tàmbalee sedd loolu itam ci mocc yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam ci Abdullahi ibn Abbas fóoree mu ne yonent ba nee na ku seeti ku feebar koo xam ne ab àppam jutut <laughs> ku seeti ku feebar koo xam ne nër te dee ca feebar ba nee na nga wax juróom-ñaari yoon asalullah al azim rabbal arsh al azim an yashfiyaka nee na nga wax loolu juróom-ñaari yoon feebar boobee yàlla dina ko saafara ca kookee su fekkee du feebaru ndee waaw moo di yëddu gu yaramam ba bam feebar ndax feebar Euh, ci biir yaram lay nekk benn virus wala benn nangam wala benn nangam ci biir yaram bu nit ki jàngee yii nag ci nit ki yooye mooy dañ mi ngi mel ni antivirus yii ne ci ordinateur yi walla virus yeeg yooyu ni mën a yàq yu la demee ak ni ko ñoom alasaan mokkale wala portable bi nga yor nga def tegtal yiñ la wan ba noppi xoos aw carte di ca dugal un deux trois ak cinq ak sept ak neuf ak yooyu ba mu jeex nga bës ok xaw ma mu wan la na la nga dugal ci man def naa ko xaalis mi ngi ma lañ ci nga cay woote ba baa muy jeex yooyu doomu aadama moo koy def sunu borom mi nun la man ci nit am koo xam ne kii xëy na jaaxlee na ca bopp ba am koo xam ne kii euh, anticorps yi mu am problème wala fièvre moo ko dugg wala yooyu nga jàng ñaan gi mu teqali ko ak moom allahu akbar ñu jële ci Abdullah ibn Abbas ba tey mu ne yonente ba daxala ala arabiyin yaudu dafa dugg ci benn kaw-kaw benn baykat dëkk ci àll ba di ko di ko di ko seet daa feebar moom nag bu masaana dugg ci ku feebar di ko seet day wax ne laa ba'sa tahurun insha allah la ba'sa tahurun insha allah waaw lii du dara da nga wér insha allah lu lay wax bu seetee nit ak wan ko ci biir feebar bi ne ko maraduka mutahirun li dambik mukaffirun li aybika insha allah maanaam yàlla mi la teg feebar bi dafa am lu mu bëgg raxas ci yow lu mu bëgg a fóot ci yow peut-être ay njuumte peut-être ay yeneen mu tax mu teg la feebar bi kon feebar moom tamit day def loolu ci nit Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne Jibril dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal yonent bi ne ko man de damaa tawat wala ba mu ne yonent bi da ngaa yonent ba ne Jibril waaw ne ko bismillah bismillahi urxika min kulli shay'in yu'zika wa min sharri kulli nafsin aw aynin aw ayni xaasidin allahu yashfika bismillahi urxika la ko Jibril mocce mocc googu mu ngo bismillahi urxik mu ne ko ci turu yàlla laa mocc min kulli shay'in yu'zik ci bépp feebar boo xam ne mi ngi lay lor wa min sharri kulli nafsin ak ayu bépp bakkan aw ayni xaasidin wala bëtub ku añaan allahu yashfika bismillahi urqiq lu la yonent bi la jibril mocce woon sallallahu alayhi wa sallam mu ne abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu ba tey mu ne fekke nañu ñoom ñaar yonent ba alayhi salaatu salaam di wax ne man qaala laa ilaha illa allah wallahu akbar ne akbar sunu borom ne la wax nga dëgg sunu borom ne la wax nga dëgg nee na boo wa ana mu ne laa ilaha wa akbar boo ne laa ilaha illallah wahdahu la sharika la mu ne la wax nga dëgg lahu laa ilaha illallah lahul mulku wal hamdu mu ne la wax nga dëgg li alhamdu wa li al mulku mu ne boo ne laa hawla wala quwwata illa billah mu ne la wax nga dëgg moo tax mu daan wax ne man qaalaha fi maradihi thumma maata lam tad'amu naar ku feebar di wax lii sawara du la jël mbokk yi danañ jël saat ci bind boobu incha allah dañu wax si war a yëkkatee jataay bi di jox daje ci kanam tuuti incha allah wéel ak yéen li nga xam ne moo ci tege yàlla na yàlla nangul leen nangul nu defar seen mbir ak suñuy mbir te def suñuy poos dara ngeen am daloon ci waxtaan moo de seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu